ginnaaw bi nga xam ne lañu jeexal suuratul waaqi'a ñu war a tàmbali tey saar bu bees di arrahmaan arrahmaanu mooy boroom bi nga xam ne tabaaraka wa taala dafa fees dell ma yërmande ñi fees dell ak yërmande moom boroom bi moom la tudde saar bi saar bi nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañu la li dax boroom bi wàcce ko mooy ci ba nga xam ne ci la waaw kuffaaru Quraysi ni di yéefiru Makka yi doon laaj ba leen boroom ba leen yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi waxe ne leen woon na ngeen jaamu alquran wàcc ne buñ leen waxee jaamu leen ci nga xam ne mooy arrahman qaalu wa man ñoom dañ doon wax naan mu way kan mooy rahman ñoom am na ci ñoom dañ doon wax rahmanul yamaama naan rahman benn waay la mooy rahmaanul yamaana muy musaylimatul kaddaab ma ne moo doon woote wak yonent waa Quraysh ci boppam xamuñu woon lan mooy rahman moo tax sayyidina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu wa arda comme ni nga xamante ne nii nettaleen nok noonu la nekk ci sahih yi mu ne man Abdu Amrin laa tuddoon di jaamu bi nga xam ne nag ci ma daal di soppi sama tur daal di tudde sama bopp Abdurrahman mu amoon benn xarit nag ci xaritu ponkalu Qurayshi di Umayya ibn Xalaf xalafahu llahu fi naar bokk ci ñu gënoon a tar mbugal ci jullit ñi mooy ci moo moomoon jàpp ki nga xam ne mooy sayyidina Bilal ibn Rabah al-mu'azzin al-qurashi mi nga xamante ne nii mawlaahum di Seydina Bilal mi nga xam ne siiw na di noddukat yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom Umayya moom moo ko moomoon doon ko mbugal nag moom nag di xaritu ki nga xam ne Abdurrahmaan ibn Awf la radiyallahu anhu wa arda bañ nga xam ne nag ci la tuub changé tour moom Seydina Abdurrahman kii naan ko ma Umayya naan ko man du ma la woowee li nga xam ne mooy Abdurrahman Abdu Amr laa lay mu ne ko boo woowe woowee Abdurrahman Abdu Amr dootuma la wuyu mu naan ko ndax man li tax manuma laa woowee Abdurrahman mooy man damaa xamul lan mooy rahmaan loolu moo tax bëgguma la woowe tur woo xam ne xaw ma ko kon nag defal sama digganteeg yow abdu amr mi di abdurrahman ibn awf noo xam ne noonu waa lay woowe mu ne ko kon deema wax abdul ilah ndax al ilahu mooy ki nga xam ne moom dong lañu war a jaamu te mooy arrahman di borom bi tabaraka wa taala comme ni borom bi wax rek ne qul ud'u arrahman qul ud'u allah aw ayyamaa tad'uu falahu al-asmaa'ul husnaa mu ne qul waxal ud'u rahmaan bu ngeen nee ci tolof tolof wala bu ngeen di ñaan ak bu ngeen di woo woo leen ci nga xam ne mooy Allah di boroom bi tabaaraka wa ta'aala aw ud'u rahmaan wala ngeen woo ar-rahmaan ayyama tad'u bu ngeen ci man di woo allahu ak arrahmaanu kenn ci kenn lay lay lay lay wane mooy borom bi tabaaraka wa taala képp ku ngeen ci ngeen ci woo ci turam yu sell yoo xam leen ne moom moom moom tur yu sell yi kon nag bu ta bu ngeen ko ci ñaanee dina leen may kon loolu arrahmaan boobu bekk bokk ci turu borom bi tabaaraka wa taala yi dina kal yi gën a màgg moom ar-Rahman moom nag ci tur boobu ci la yemoo ci aras moo tax nga dégg ma ar-Rahmanu ala al-arshi istawa arrahman de moom moom ci arrahman ci la moo ci arash léegi nag waa Quraysh bi ñuy laaj naan mu kan mooy rahman buñ naan loolu nag naan buñ leen ne jaamu leen arrahman ñu naan mu kuy rahman suñu na nag wàcce aay bi saar bii nag di leen tontu ne leen bu ngeen xamul kooku après nag di ñu indi saar bi dinañ ci ñëw saar bii nag makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman la wàcc lool mooy li nga xam ne li ëpp fuuf ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim moom lañ wax te mooy li gën a dëgër am na nag benn wax buñ jëlee ci mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma te am na aaya boo xam ne ci saar bi madaniya la waaye ñoom wax boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci mawlaana abdallah ibnu mas'uud radiyallahu anhu ñu ne moom saar bii nii moom madina la wàcc waaye lool wérul ci moom li koy wane mooy li nga xam ne moom la al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu Hanbal di boroom njiiru Hanbali daal di solo ci li nga xam ne mooy tiirim bu mag bi daal musnad di musnad al imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi daal di koy solo talla boo xam ne nag ci Seydina Urwa taalibe la woon ci saxaaba moom du saxaaba wér na ba ci mu ne nag waaw bi nga xam ne jullit ñi ci lañu nekk foofule ca Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima ñu waa Quraysh di yéefari di leen mbugal dañoo toog ñoom ñoom saxaaba yi benn bés radiyallahu anhum ñu waxante seen biir ne moo yéen xam ngeen ne ci yéefarum Quraysh yi li ñuy mbugal lépp lu bari ci ñoom masuñu déggagul alquran ana kan ci ñun moo moo pare ngir dem ba moo ko le kaaba ga fa ñu toog nekk ci seen grand place de toog di waxtaan ñu jàng fa alquran bi nga xam ne ci lañ wax noonu Mawlana ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ne man maay dem ñu ne ko haadéet yow bul dem parce que amoo la fa ndax moom ah amoo ñu la fay ñu la fay aar bu jógee di la fitnaal de te yow da ngaa nekk koo xam ne mooy bari woo doole mu ne leen bàyyi leen ma dem bi mu demee ñëw ba jege foofu la nekk ca Kaaba ga ñoom Abu Jahlin ñoomin Abu Lahabin ñoomin Utba Uqba ibn Abi Mu'ayt alxaar al-Nadr ibn al-Haaris kàccoor yu mag yaa nga toog moom mu tàmbali ne bismillahir rahmanir rahim arrahman allama alqur'an xalaqa al insan allamahu albayan di jàng paawu Quraysh yi ñoom Abu Jahl déglu ne wax moo kii koy koy jàng noonu la koy jël muy wax ñu ne kooku de ibnu ummi abdin la muy Abdallah ibnu ummi abdin ndax yaayam moo tuddoon ummu abdin moo tax ñu naan ko doomu abdu ji la ñu ne moom lu muy jàng nii ñu ne moom de day nekk di jàng li nga xamante ne moom la nee naa yéen Muhammad nee na alayhi salaatu wassalaam boroom moo ko yónni ci kaaw ci noonu rek ñu daal di jóg fekk ko fa mu nekk dañu ko duma duma duma duma duma ba muy dereetal ñu daal di koy bàyyi foofule dem seen yoon nag ginnaaw bi ñu ñëwee nag saxaaba yi mbokkam yam toogaloon ne ko lii lañ la doon bañal mu ne mu ngeen bëggee dama demaat bu waxaat ko tay laa leen gi tay lañu gi lañ doyat ci sama bët ragalatuma leen ñoom kuffaaru Quraysh yi kon nag saar boobu nag mooy ar-Rahmaan loolu lépp day wane ne Makkatal Mukarrama zaada Allahu tashrifan wa takriman la wàcc kon suñu boroom tabaaraka wa taala di tàmbali mu ne bismillahir rahmanir rahim mu ne mu ngi tàmbali ci nga xam ne mooy Allah arrahmaani mi fees dell ak yërmande melo la ci moom arrahiimi yërmandeem jooju yaatu ba daj lépp ak képp arrahmaan muy tàmbale ne arrahmaan yéena doon laaj naan kan mooy rahmaan waaye nag ma wax leen kan mooy rahmaan yéen yi xéeyi arrahmaanu ki nga xam ne moo fees dell ak yërmande ta moom dong moo yelloo ñu jaamu ko keneen ku dul moom yelloowul ñu koy jaamu kooku mooy kan mu ne allama alquran moo xamale alquran jiyéen yéefiru makka yi di weddi moo ko xamal jaamam bii nga xamante ne comme ni mu ko waxe woon te suuratu iqra li nga xamante ne foofu la bim naan allama al qur'an allama al insan allamahu al mooy xamal li nga xam ne mu defal jaam mooy xam moo ko xamal moo xamale al moo ko wàcc ci binnu yonent bi waaye di ko xamal ñi nga xam ne nangu nañoo yommatu nekk ay jullit xalaqa al di laajte ba léegi wax na lu mu terale doomu aadama mooy xamal ko al xalaqal insaan moom moo bind ki nga xam ne mooy nit moo bind ki nga xam ne mooy seen maam Seydina Adam alayhi salaatu wassalaam waaye moo leen indi ci kaw suuf moo xalaqal insaan moo bind l'espèce bi ñu naan nit di moo ko bind allamahul bayaan ba nga xam ne ci la bind nit ki mu xamal ko li nga xam ne mooy wax ju leer moo ko may nit mën a communiquer man di waxtaan ak ay mbokkam ñu koy xam ni lii lay wax ak lii waaye moo ko xamal li nga xam ne mooy li koy may mu mën a ràññee diggante dëgg ak waaye allamahu moo ko xamal albayaan li nga xamante ne moo koy leeral di ko leeral muy xam-xam bi nga xam ne moom la ko boroom bi jox nga xam ne mu mën a wax décortiquer mën a firi li nga xam ne mooy kéemtaan ak kaw ciif yi boroom bi def ci kaw suuf loolu lépp man koo leeral boroom bi moo ko xamal moo ko xamal albayaan muy wax ju leer ak lii leeral diggante te nee nag caaxaan de mu ne bokk na arrahman moo male ci lim def balee gi a ah, mu ne ash-shamsu wal qamaru bi husban mu ne ash-shamsu jant bii ngeen ciy gis wal qamaru ak weer wi ngeen di gis bi husbanin moom da koo teg dugal ko déxal natt ko ci loo xam ne ci lay ndaw bu ci nekk mu ngi foo xam ne ca lay daw ay wàcc waay yoo xam ne ca la ñuy wàcc ca ca la ñuy neta duñ ci wàcc waaye budul woon jant bi bu budul woon weer bi te budul woon bés bi guddi yeeg bëccëg yi boobu nit day du man di natt waxtu yi ak at yeeg yooyu duñu ko man de lool nag borom bi moo ko def mu ne wan najmu waaye biddiw bi it moom mooy arrahman mi ngeen di laaj mooy ci ko fi def de wa shajaru ak garab yi ñoom ñépp ñu ngi koy sujoodal wala wan najmu comme ni nga xam ne noonu la ko Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma waxa wan najmu mooy gàncax gi nga xamante ne nii moom amul dara mooy amul tron mooy comme ñoom xaal ak ñoom yi nga xamante ne nii ñoom dañuy law bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñuy màgg comme garab yu mel noonu mooy wan nañ mu wa shajaru nag mooy garab yi nga xam ne nag dafa am datt mooy dafa am tronc di taxaw comme comme débaale jooyale ak yi nga xam ne mooy tàndal may jooyale mu ne moom moo yoo yooyu yëpp yas yu daal ñu ngi sujootal di toroxlu gën seen borom waaye nag lépp ci nit ñi xamuñu ñoom nan la ñuy sujoote kon xam naa ñu